yi tubaab yi wax nii eh, pour pour soulager l'animal pour qu'il ne souffre pas ñoon dañoo gën a xam buur yàlla lan mooy souffrir lan mooy alléger souffrance animal wala am mbindeef ñoon yaakaar nga ne moos am na jullit ñoo xam ne àgg nañ ci feebar ki ne jàpp nañ ne tubaab yi hmm, ñoom ñoo gën a am yërmande jullit ñi même boroom xam-xamu jullit ñi ci li nga xam ne mooy animal yi yàllallah ah, ngi dégg ay L214 ça c'est inhumain ça c'est nga dégg ay jullit yoo xam ne dañuy reprendre loolu doomu jullit yu bari problème bi nekk dëkk tugal yi nga xam ne bu Noël ñëwee ñu feetoo chrétien yi ak ate yi ndax Noël léegi fête commerciale la mais bu kii ñëwee bu affaire bële amee tabaski mais léeg-léeg sax du leen daral jël pause journée sax ne jour bi moom duma ko liggéey maak sama famille ñu toog am na ñoo xam ne moom bu ko wax def waaw doom ji duñ tee mu dem école léegi ñoom xamuñu dara ci loolu même muñ amoon possibilité fuñ mën a dem ren di sacrifice boobu xale yi xam ko muy tradition boo xam ne buur yàlla dafa bëgg ku yëkkati yooyu wa man yu'azzim sha'a'ir Allah képp koo xam ne dafa yëkkati yooyu fa innaha min taqwal qulub bokk na ci li nga xamante ne ni ci yii yi yiy wone ragalu xol ragalu yàlla xol yi ah te ku màggal sha'a'ir Allah xam nga ne loolu moo gën fa buur yàlla pour yow ñu def ko gone yi xamuñu ci dara ñu bàyyi leen ak télé yeeg yi yi yi gaa yi naan ay écologiste ak ay ay ay ci ay vegan wala gaa yi nga xam ne ay végétarien lañ ñu naan naan c'est horrible c'est vous mangez des cadavres yu mel noonu xale yi dañuy dem ba jàpp ne ñii ñoo amug yërmande l'islam li muy wax c'est horrible c'est moyenâgeux ça c'est kii ah buñ leen tegalee yàpp sax ñu ne duñ ko lekk. non moi j'aime parce que j'ai regardé un documentaire qui c'est c'est c'est horrible vraiment c'est horrible <laughs> nga gis ñoo xam ne ñu feebar ñoo xam ne jàpp nañ ne ñooñu ñoo ëpp yërmande walla iyaadu billah mooy noonu lañ doxale ah jàpp naa ne nag loolu ñoom buñ koy def duñu ci bàyyi xel parce que naka la jullit di mën a xalaate ne ay nit ñoo xam ne ay sobe lañu daanaka ci seeni jëf seeni jëf mais pas seeni yaram mooy seen aqida dara baaxu ci lépp tiim ñooñu ñoo ëpp yërmande borom bi sàkk nit ñi loolu walla iyaadu billaah xalaatuñ ne loolu moom man manumaa xalaat ne ab jullit mën naa toog conscient ci loolu di ko wax lu dul mu nekk zindiq bu dee zindiq moom moom moom moom moom moom dépassé na foofu zanadiqa yi naafiq yi nekk ci njombartalu naafiq ñoom ñoom loolu lañ que ay affaire u l'islam yi yooyu ñooñu xam nañ ñooñu moom taxu ñooñu ay yéeféer lañ yu mag yoo xam ne ay caaya la sol walla ay mbaxana lañuy sol selon les événements yor seeni course ngir won ne kenn ginu leen a gëm te ñooy naafiq yi gën a yées ci kaw suuf ñooñu moom taxul ma wax ñooñu moom loolu lañ gëm que ne yii nii ay moo tax boo leen seetloo affaire u fiqh xamuñ ci tous ay idée rek ci charia ay l'histoire des idées yoo xam ne kat tubaab bi leen jàngal ñoom ñoo leen ne nii la parce que wóoluwuñ boroom xam-xamu julli ñi man nan laay ñëwee ne damay bind histoire Moyen Âge France ba pare ne man li ci français yi bind duma ko laal man nan laa mën a créer histoire Charlemagne man te new ma fi woon dund ma fi sama keneen dund fi ñi fi dundoon ak moom bind ñu ne lool duñ ko gëm léegi man je créer histoire Charlemagne ak histoire gaa yooyu <laughs> les Gaules te man jóge fële ne li fi gaa yi bind yépp historien tubaab yépp duma ci xool dara man maay créer sama bos loolu ku ñu ko waxoon ci beneen domaine comme lii ma la jox exemple bi nga ne ñii dañuy fontu ils n'ont même pas droit de citer loolu nag moo dal orientaliste yi ak professeur yenn professeur d'université yi nga xam ne dañoo dema dema dem ba naan ci yooyu ba foog ne nag fii mu ne jàpp nañ ne sax ñoo gina mbuus muus bi buñ gisee faqih bi nii dañ koy yërëm waaw ñoom de baynal xayd wal kii lañ nekk te loolu boo ko waxee gëme ko noonu mooy yow wax jooju waxu kéeféer la naan ulama ul xayd wan nifaas ah ñi ñooy boroom xam-xamu ñoom moom bërëg ak nu ñuy wëse ni rek lay xam mooy pour pour doyadal leen xam-xam boo xam ne imaam Ahmad rahmatullah alayhi xayb nee na neuf laa ci def ngir man koo maîtriser imaam Ahmad ibn Hanbal borom ngir bi neuf ngir mën a lu jëm ci xay imaam an-Nawawi demal ci al-Majmu' mais ñaata page la traité loolu mais. de toute façon ñoom ñooñ di wax ku ci liiroon trois pages ci loolu sa bopp yu metti parce que attanuñ xam-xam boobu attanuñu ko nga ñëw di doyaral ñooñu naan ñoom dañooy borom xam-xamu euh, menstrué yooyu rek lañu xam ñoom nag ñu jàpp ñoom ñooy les intellectuels voilà niñ koy waxee du ñu tous ñu jàpp ne ñoo gën muus nit ñi nekk ci idées yi naan way comme l'avait bien bien di Descartes comme d'ailleurs Saint-Augustin l'avait bien illustré yëfi caaxaan yooyu ñuy wax ngir gondi nit ñi man dinaa ñëw ci foo xam ne charia la diine lañu fa wow may déglu ay ay ay ay ay plat ce que disait Platon bu mu bëggee xam ni Platon wax <laughs> mais ma dem ci prof philosophie bi wala ma dem ci ci librairie bi jëndi euh, téere Platon kenn gi nu maa xam ne mi wax bu ma ci amee lu ma lënt ma xool koo xam ne looloo doome na ma laaj ko lan laay doye ñëw ci tànt boo xam ne dañ ne màggal la wala wala lii nii tànt bii lu mu tudd gàmmu la boo xam ne pour yonent bi alayhi salaam pour nit ku baax la ci sharia ñu nekk fi di ñu limal ay Montesquieu ak caaxaankat yooyu ñu jàpp ne ñooñu ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy vraiment gars yi nekk ils sont au diapason quoi yow nekkoo diapason sax Montesquieu c'est diapason kañ na dund mais yooyu jàpp nañ ne fekk waxoo yooyu sawaay waxoo dara parce que xamuñ tus waaw xamuñu tus tus tus tus xamuñu dara léegi euh, mooy comme gisoon nañu comme mbaam mbaam sëf par exemple lool dafa xaram mooy consommation de la viande asine dafa xaram kon mooy il faut animal bi kon mu bañ a nekk loolu loo xam ne dañoo xaraamal ku ko consommer wala loo xamante ne nii moom ba nga koy mooy beneen condition bi mooy il faut mu nekk loo xam ne dafa am ak dund jamono ñoo nga koy rendi xoolal ma gaayu riir yi doon wax keroog Sénégal daaw la woon ndax man moo leen gëjee seetaan mois de mars bii lay mat un an mars 2017 laa mujjee seetaan Télé Sénégal toog nii taalal ko sama bopp xanaa ma dem fenn toog ñu taal ko nii mais ma toog taal ko jàpp ko te amoon naa chaîne yi mais faaleetuma leen woon parce que amul benn njariñ en général quoi waaw loolu mooy la vérité ku nekk bëggoon nga di xool télé boo xam ne danga ciy mën a jànge mais bu dee ñi nga xam ne diine la ñuy wax sawaay bu ñuy wax ci diine sax danga naan way way na gaaw jeex ndax da tiit ñu wax loo xam ne du dul noonu bu dee mbiri foofu la tollu te tamit dañ lay tardeloo ñoo xam ne surtout ñu bari ñoo xam ne dañuy wax ci dañ ne ci diine la ñuy wax fu ñu waxe wax toj toj yow nag di leen seetaan ci mer la ma waxoon Seyna Cheikh ne ko man affaire bi c'est nekk fii Cheikh Tidiane Kébé ne ko man ay nekk fii ñooñu dama leen a baw a seetaan parce que dañ lay merloo te man buur yàlla daf ñoo santuloo daf maa santuloo kuy xool nag lu lay merloo tout le temps sant du la yomb ah waaw moo tax man yooyu dama ko ba léegi man daal sawaay gis nga luñ ma ci nettaliwul ne sëriñ diw wax na wala ñee kii nañu ci yooyu nga xam ne ñuy wax mu lépp liy toj toj yooyu moom ku ma ko nettaliwul duma ko xam parce que même dama fi newul sax di liirati seeni articles yi ñuy bindi Seneweb ak yooyu parce que tout à c'est tout saaboo seetee ba ci biir perte temps la daf lay merloo te te yaa yey mer am nga droit mer parce que li ñuy wax quand même c'est grave mais est-ce que loolu dalay avancer loolu du la avancer loolu nga nekk fi di perte temps ci yoo xam ne caaxaankat ya doon wax naan ay def nañ ay kii gis nañ eh, mooy temps yi wax mbaam yi ñu doon gis gaay di leen reen di xaw ma di leen jaay xaw ma fan caaxaankat yu naan ay cons gi viande asine dara newu ceeg yu mel noonu parce que ay diététicien xaw ma lan lañu xaw ma nutritionniste mais loolu xam nga loolu mooy waxi ku xamul lenn quoi sharia ne lii baaxul nga naan ay gis nañu analyser nañ affaire kan moo la ne yow temps il faut bu sharia ne lii dafa xaraam rek mooy ne ñun sagesse bi tout le temps dañoo war a xam ni tax te yonent bi aleyhi salaatu salaam sax wax nañu lu tax dane rij sur la lii dafa sobew dafa sobew dafa sobewu nag ñoom comme que ñu réer lañ jàpp nañ ne sobe mooy comme nga jël ay ñoom sobe bi ñu ko jàppe mooy dañuy xool loo xam ne eh, dafa am ay microbe ay yooyu kese lool lool mooy sobe léegi bu ko amul mooy ne affaire bi baax na loolu loolu mooy ñàkk xam dara quoi loolu mooy ñàkk xam dara dara dara dara